baabu jawaazi la'ni asxaabil ma'aasi gayril mu'ayyaniin kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre bi nga xam ne moo doon chapitre deux cent soixante-quatre di bunt wala garab ci toolu ñun ñi sell ñi radiyallaahu anhum wa ardaahum wa annaa bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin te xadis bi nga xam ne moom lañ mu jowoon gis moo doon xadis mille cinq cent cinquante-huit al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne woon waan abi barzata nadlata bni ubaydin al-aslamiy radiyallahu anhu annahu qaala baynama jaariyatun ala naaqatin alayha ba'du mataa'il qawm iz basurat bin nabi sallallahu alayhi wa sallam ila aaxiril hadiis walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bi ci tegu comme niñ la ko waxe ne la xadiis bi bunt bi ñu génne da doon wane xaraamalu nit ki di rëbb nit koo xamante ne ku ñu xam la wala aw war waay léegi ñu wax la comme yeroo xawoon ca jëw riiba ak wax ju sutante est loolu am na foo xam ne dañ naan lii moom mën naa nekk fu ko sariyaay permettre ndax xat-xat ndax loo xamante ne mooy loolu boroom bi da ko mi tëral charia daal di koy may est am na ci wàll yi mooy wàllu rëbb waaw nit koo xam ne ku ñu xam la est ce loolu mën naa nekk loolu waxoon na la loolu dafa xaram te Imaamu Nawawi leeraloon na la ci biir xadiis yi que ne ñooñu mooy jullit ñi mais bu dee par exemple ko mel ni na wala yu mel noonu loolu kenn terewu ko waaw wala ñi nga xam ne <clears throat> ay ñeneen lañ te loolu noonu mu waxoon foofu ci hadith yooyu moom lay leeral fii indi chapitre deux cent soixante cinq mu ne baabu buntu jawaazi possibilité laxni rëbb alhamdulilah ashaabil maasi ñi nga xam ne ñooy borom bakkar yu rëy yi waaye ghayri muayyanin <clears throat> mooy d'une façon générale nga leen di rëbb waaw comme laanatullah alal kaafiriin rëbb yéeféer yi xam nga waxoo benn yéeféer ne kii kii kii nii laay wax waaw kii nii di yéeféer mooy da ne yéeféer yi lool la daan na loolu possibilité bu mën a nekk waaye gisoon nañ ci xarit la leeraloon na la di wax ne même ñi nga xamante ne leer na suñu boroom a ñu xam ne dañoo alku comme Firawna xeetu Abu Jahlin gi Abu Lahab bi nga rëbb leen loolu day mën a nekk waaye waxoon nañ ne malgré tout nit da ngay fexe di bañ a tàmmal sa làmmiñ ëpp rëbb wallahu taala alam <coughs> léegi fi al imam daal di ñëw nag ci ay xadiis euh, après ngir leeral nii mu tudde bunt bi ne bu dee ne ay nit lañ yoo xamante ne nii du ñoo xam ne ñu précis lañ da nga naan diw diw wala diw mii waaw diw ak diw waaye bu dee rek naan mbooloo may def nangam te muy bàkkaar boo xam ne bu borom mi ŋàññ la mooy bu dee loolu woon daraa ci newul léegi nag loolu lay leeral nii mu dugg nag ci wàllu xadiis yi ci li nga xam ne mooy li jiitu ginnaaw muy agsi ci li nga xamante ne mooy côté euh, beneen wàllu yi nga xam ne euh, ci toolu ni ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum mooy côté xadiis mu ne qaala allahu taala alaa la'natullahi ala zaalimiin mu ne qaala allahu taala suuratu Huud aaya 18 mu ne suñu borom mi nga xam ne moo kawe te yéegul de nee alaa yéegu ngeen ma yégal leen alaa waawee alaa nee alaa na nopp yi ubbeeku ngeen dégg li ma di wax la'natullahi rëbbum yàlla nekk na alal ci kaw az-zaalimiina bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi yii firi mu ne lii moom entrer au sujet lii day wane lool mën naa nekk ndax alquran borom bi ci boppam moo ko indi suuratu Huud waaw te mu ngi ko commencé woon ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ulaika yuraduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haa'ulaa'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zaalimiin voilà mu ne waman kenn dàqu la tooñ waman azlamu ana ku gën a ana ku dàq tooñ mimman ca nga xam ne iftara mu ngay duural ala kadiban mu ngay waxal yàlla lu amul de waaw moo ñu digal lii waaw wallahu amarna biha comme la yéefir ya doon wax <laughs> wa idaa faalu faahishatan waaw buñ defee lu ñaaw wala ñu def seeni tuuxi doona tooñ seen bopp ne ah lii daal ci lañ fekkoon suñu bàyyeeg te suuratul Araf suñu maam yi ci lañ newoon te sax wallahu amarna biha yàlla sax moo leen moo ñu digal li anakan moo dàq eh, eh, waxal lu amul kooku mooy tamit yi nga xam ne moo wax ci diine yàlla ji loo xam ne xamu ko day tato ne wala boog eh, xamul dara nekk apprenti oustaz ak apprenti boroom xam-xam di ubbee gars yi di leen wax ne lii moo dagan lii moo xaraam lii nangam ak nangam alors que xamul dara kan moo dàqatooñ waa jooju ndax wax jooju muy wax mooy yàlla moo ne lii moo baax ndax <laughs> ki lay laaj ci wàllu diine lan la la di lan la yàlla wax ci mbir mi la waaw kan moo dàqatooñ kookee mooy ulaay ci gis nga jaayooyee ndax du benn nit gis yuraduna ala rabbihim des nañ leen gaaral exposé leen ca seen borom yawmal qiyam ñu war a rendre compte seen ñeme yàlla joon ñu nekkoon wa yaqulu al ashhadu bu keroogee seede yi dinañ ne haula gis nga gaay yi alladina ñooy ñi nga xam ne kadabu ala rabbihim ñoo doon naral seen borom waaw waaw yow xoolal yeneen saa sal nee woon na man kadaba alayya mutaammidan falyalihi naar bi hadith sayna ali nekk sahih gisoon nañ ko fi keroog sax <laughs> waaw képp koo xamante ne nii mooy eh, hadith bu mel noonu naral nga ma tay ko yow na waajal sa siège sa banc bi nga xamante ne moo ngay installé bu moom ngay dëju biir sawara waliyasu billah waaw waliyasu wallahi billah léegi te waxoon nañ la alkadibu ala alkadibu ala rasulillah mooy kadibu ala allah waaw naral yonent bi alayhi salaatu salaam mooy nga naral yàlla c'est la même parce que yonent bi alayhi salaatu salaam mooy lanti nooru borom bi borom bi li mu bëgg ci jaam ci moom la koy jaarale waaw te nee man maa ko garanti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha waaw moom de yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah du wax ci li ngeen xame yéen li ngeen naan bànneex lépp lu mu wax man borom bi maa ko garanti wahyu la lu mu ko déy la waaw lu mu leen jottali ci sariya bi maa leen ko déy lépp lu mu leen wax man la maa ko déy waaw kon nag eh, kooku nga naral ko mook naral yàlla c'est du pareil au même waaw soo nañ ko man haddatha anni bi hadithin yara annahu wala yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin taxoon nañ ci wàllu yi <coughs> waaw hadith mille cinq cent quarante-huit euh, ci chapitre deux cent soixante-douze euh, deux cent soixante-deux baabul hasi an tasab ala tasabbut fi ma yaquluhu wa yahkihi voilà taxawaatoon nañ ci un petit peu kon kan seede yi ne ñii ñi ñooy ñuy expliquer lu bi di ko waxal lu amul ala laanatullahi waay waay rëbbum yàlla war na nekk na ala zaalimiina ci ñi nga xam ne ñoo mel nii ñooy ñii nga xam ne ñooy naral seen borom tooñkatu seen bopp yi kon benn ngoog di wane ne kon boroom bi daa rëbb ñoo xamante ne yow fu ne la ala laanatullah ala zaalimiin loolu tekkiwul da ne monsieur X. monsieur Y madame Z yéen ñii la wax déedéet zaalimiina mooy képp koo xam ne duggu nga ci cadre boobu borom mi nee na rëbb ta rëbb ala laanatullahi te mooy li am xabaar la rëbbum yàlla ala zaalimiina muy ci kaw moo indi beneen aaya boo xamante ne ba léegi di eh, eh, eh, tendre di dëgëral li nga xam ne moom la wax ci buntu bi te noonu la ko tuddee mu ne wa qaala ta'aala fa addana mu'adzinun baynahum al-la'natu llahi ala zaalimiin suuratul A'raaf aaya 44 Allahu akbar fekk aay boobu comme ni mu def sànq imaam commencé wul fa mu tàmbalee rahimahullah borom bi na ne wa naadaa ashaabul jannati ashaaban naar an qad wajadnaa maa wa'adanaa rabbunaa haqqan فهل وجدتم ما وعدكم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين voilà mu ne wanaada waaw akbar mu ne bu ko roogee dina woo ashaabul jannati waa aljana ja'alana allahu minhum ashaaban naari a'aadana allahu minhum yal nañu borom bi boole ca waa aljana te soril ñu waa waa sawara musul ñu ci amiin lan la waa aljana di laaj waa safara naan leen an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan ne ñun de daj nañ li nga xam ne moom la ñu digoon suñu borom mi nga xam ne nangu woon nañ mu nekk suñu boroom te di wommatu ci ay ndigalam tey sore ay tereem te moom mu tax doon ko teet ah moom de lim ñu digoon ne buñ ko jaamoo bu ñu faatoo gars naan ñu noo yéen da ngeen a wérit yi waaw yéen ah y a pas yi ah dem leen ngeen génne leen laaf ngeen xool ngeen sulli xool yooyu ah. ay dekkiwaat ay nàngam loolu yu caaxal la amul waaw yooyu amul dund gi fii naa vivez gis nga bu ngeen deewee c'est fini ñun nag ñi gëmoon ne yawmul baax yi am na bésub dekki te ñu doon liggéey ngir loolee ndax gëm bu ñu ko gëm ak lañu yàlla digal te yàlla tax ñun de fekk nañ maa li nga xam ne wa'adana rabbuna lañu suñu borom ma ñu doon jaamu digoon xaqan muy dëgg nam ñu ko waxe woon noonu la demee teral nañu waaye yéen nag comme que yéen a ngi biir safara waaye yéen fa hal wajadtum laa ju ironie la di <laughs> nekk ci biir mbugal mi di lakk nga koy laaj est-ce lañ la waxoon ne di nga lakk ëllëg boo jaamul yàlla deewi kéefér nga gis ko mu nekk ca biir nga koy laaj ndax ndax yaa ngi daj mbir ma waaye <laughs> fa hal wajadtum ndax way yi nii na ngeen daj way maa la nga xam ne waada moom la leen di digoon rabbukum yéen seen borom ma ngeen doon bañal xaa muy dëgg gaa yi xam nga ko nekk ci doo bari wax <laughs> gis nga bari wax yépp seen xol yee fees rek waaw naan ba suur ba man naan lekk ba suur waaw di tël tëlee ko pil pil yi waaye noo tax koor bokk na ci li nga xam ne moom lay liggéey mooy al imsaaku day tax nit ki mën a téye boppam mooy bu téye ci boppam ci lekk ak naan ak yooyu bu yàggee tuuti xaar ka ba ci kanam danaan nemm laa wax balaa mën a waxaat mooy mu ndogg nag ba pare waaw commencé nag yëkkatiwaat débat yi mais bu demee ba naaj xaw a kii gis ko da nga Abdullah bu dee ku ñemewul koor mais da nga naan saa moom xanaa daa diyee mu ne neem ma rek di la xool <laughs> waaw ku nekk ci problème doo bari wax waxati na rawatina mbugal waaw xaalu naam ñu ne ah tey waaw ñoom foofu la ñeem gis nga waa àjjana ñoom li ñu seen wax ni mu bëree ndax ñoom seen foofu seen ci rafahiya ndaataa tëllëx lañ ne waaw an qad wajadna maa wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum maa wa'ada rabbukum haqqan lii dëpp lañ wax ñoom ñun de daj nañ lañu suñu borom digoon muy dëgg yéen est ce que la leen seen borom digoon muy dëgg waa safara déggal ñoom liñ tontu xaaloo naan ñoom naan gis nañ ko waaw waaw nee ko naam waaw mooy waaw fa addana mu wax ca kaw mu addinul aji wax ca kaw bu yëgle baynahum seen diggante ñu dégg ak kaddu. ne an laanatullahi ke ni rëbbum yàlla mu ngi nekk ala zaalimiina ci ñi nga xam ne ñooy bokkaalikat yi nga xam ne ñoo doon tooñ seen bopp ca kaw suuf ba ñëw dëkke safara tey ñooñu hein loolu daal di nay dal seen kaw waaw allahu akbar rëbbum yàlla dal na seen kaw loolu du benn rëbbul zaalimiina yi de hein te am na yeneen aaya yu bari yoo xam ne imaam andiwu ko comme ci suuratul baqara ah wa qaalu qulubuna ghulf bal la'anahum allah bi kufrihim waaw <laughs> fa qalilan ma yu'minun waaw mooy ña xam ne ñooy waa banu israil <laughs> waaw kay <laughs> wa qaalu mooy ñanga xam ne ñoo ci dëngoon naam qulubuna ghulf waaw borom bi ne bal la'anahumullah li am ba des borom bi moo leen rëbb bi kufrihim ci sababu seenu kéeféer waaw ñu néew ci ñoom ñooy gëm waaw da waxoon nañ la li <clears throat> nga xamante ne ci la doon wax ci même saar boobu inna alladina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda min ba'di ma bayyannaahu linnas min ba'di ma bayyannaahu linnaasi fil kitaabi ulaa'ika yal'anuhumu allahu wa yal'anuhumu laa'inuun ñi nga xam ne ñoo nëbb li yàlla ate yu wàcce ci yu leer yi ak ndubam gii ñu koy nëbbu parce que bon du intérêt waaw saa yi non alquran di leer fii moom arrangé wu ko wala masala sàngam leer tey moom arrangé wu ko ngir lan wéyal ay caaxaanam wala caaxaani ay nit ñoo xam ne ñoom lay supporter ndax amul personnalité waaw ñoom moom moom mu am problème ak ñooñu manu koo supporter nee foog boroomam déedéet il préfère ah meroog boromam ngir neexoog ay nit parce que ñoo sant nii ñooy doomi diw wal iyaadu billaah ginnaaw bi nga xam ne ci lañ leeral loolee ngir nit ñi muy suñu téere yi ñëw wal ci ta sunna ñëw leeral ko téere bi ñëw leeral ko yi ñëw di ko nëbb njub googee boroom bi ne gaa yee xam nga ñu ba waxul ne diw mii monsieur X madame Y de dane gaa yoo yee ñi mel nii yal'anuhumullah boroom bi du dañ di leen ëpp waaw wa yal'anuhum te di leen rëbbaal laa'inuuna rëbbaatekat yi kon loolu la la du wane lu mel nii ah <laughs> kay loolu nag maa ko ci yokk mooy dafa bari waaw ak ña nga xamante ni ñoom la doon wax te suuratu nisaa yi waaw alam tara ila alladina utuu nasiban min alkitabi yuminuuna biljibti wattaaguuti wa yaquluuna lilladina kafaru wa yaquluuna lilladiina kafaruu haa'ulaa'i ahdaa mina alladiina aamanuu sabiilaa ulaa'ika alladiina la'anahumu llaah wa man yal'ani llaahu falan tajida lahu nasiiraa voilà borom bi ndax gisuloo gisug yéemu yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci gaa yi nga xam ne joxoon nañ leen ab cër ci téere joxoon leen tawraat muy mbooloo ci yahuud yi yu'minuuna bil jibti ñuy euh, gërëm ñuy ñuy gëm ay xërëm wa taaxut waaw taaxut mooy lépp loo xam ne moom la ñuy jaamu bàyyi fi yàlla li leen di beewloo wa yaquluuna ñu naan lilladiina kafaru dem ci ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ji waa Quraysh waaw ci ñu ne moo doon Ka'b ibn al-Ashraf ak mbooloo moom jógoon Medina yi kàng muy kilifa yahuud ya ñëw di leen wax ne yéen ñii ba leen Abu Sufyaan laa ne leen ah, ah, <clears throat> diinu naa xayrun am diinu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yéen daa yéen yéen jàng <clears throat> am ngeen téere léegi dañ leen di laaj yéen yahuud yi bala ngeen a wax dara hmm? ñun suñu lii ñu nekk di ko suñu dundin wii di jaamu ay laata ki Uzza ki Manaata ki sa Isaafa ki <clears throat> ñuy doxale suñu dund gi nii waa ñun lii ñu nekk moo gën wala boog li sayyidina Muhammad nekk sallallahu alayhi wa sallam gaa yi wax leen lii wa yaquluuna ñoom ñu ne noo yéen seen bos a gën wal iyaadu billah waaw ba pare ñu naan lilladiina kafaru Abu Sufyaan ma nga xam ne moo jiitoon Quraysh gii Makka gii ñu nekkoon gaa yooyu yéeféer yi haula yi gaa yi yé yé yi non ah daa yéen yéen gën leen min alladina amanu gaa yi nga xam ne nañ dañoo gëm Muhammad ah moom ak ñi gën a jublu aw yoona borom bi nag ulaayka gis nga gaa yooyee alladina ñooy ñi nga xam ne la'anahumullah ñoom la yàlla rëbb yàlla rëbb na leen gaa yu mel nii waaw wa man yal'anillah képp koo xam ne borom bi rëbb na la falan tajida lahu nasira doo trouver koo xamante ne moo koy dimbali aaya yi bari na xaddis wala xarit du jeex tellement dafa bari waaw kon nag mu ngi noonee wa'ada allahu almunafiqina walmunafiqati walkuffar allahu akbar walkuffara naara jahannama xaalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum allahu wa lahum adabun muqim boobu beneen allahu akbar waaw mu ne wa'ada allahu almunafiqina ñeneen façon yoo xam ne ay mbooloo lañ yàlla yoo xam ne borom bi da leen rëbb mu ne wa'ada allahu borom bi daal li nay dig almunafiqina naafiq yi yu góor yi waaw wal munafiqaati ak naafiq yu leen dig wal kuffaara ak <laughs> mooy naafiq ay yéeféer yu nëbbu lañu di wane ci biti ngëm yàlla waaye qad admarul kuf li ñu nëbbu seen xol yi mooy ak kéeféer borom bi détaché leen fee wal kuffaar ak yéeféer yi nga xam ne ñoom seen ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy revendiquer seen kufr amul dara luñ ci nëbbu mu ne ñoom ñépp xam nga ñii du ñoo xam dañ naan monsieur X la ak madame Y wala diwa diw déedéet mooy mbooloo lañu bari ñoo xam ne képp ku mel nii dugg nga ci biir borom dina ñoo dig na leen naara jahannama safaraaw jahannama xaalidiina fiiha fa la ñuy biir fa la ñuy sax hiya hasbuhum doy na leen sëkk waaw ndax ñoom amul leneen lu leen doy lu que lu dul safara parce que ñoom nii leen borom bi bindee manuñoo dem àjjana parce que gis nga euh, loolu euh, boroom bi ci xikmaam la def loolu moo gis nga boo gisee yéefir yi nekk ci liñ nekk parce seen fii dañoo dale ci àddina moo tax waaw dañu dale ci àddina waaw même bu dee yéeféer bu ñàkk la boroom bi may na ko ay mbir yoo xam ne dund gi dina ci man a nekk lool mu jàpp looloo ko beewloo ba mu fàtte boromam kooku yowmal qiyaam boo ko dugaloon àjjana c'est ça le problème approprié wul pa ndax ñoom ndax buy neex ñuy ñuy ay weddikat yàlla lañ ñoom foog ñu nekk foo xamante ni ñi day tar ci ñoom ñu xam ne fii moom borom bi kese fi nekk moo tax bu ñu fa duggee moom bu boobaa dinañ wax ne ah rabbana waaw waaw waaw waaw ay yaa maaliku ud'u lana rabbak waaw woowal ñu sa borom boobu reconnaître nañ ne ñoom suñu borom waaw waaw rabbana ay way suñu borom boo ñu mayee bañ génn fii de dinañ def saalihan ghayra alladhi kunna na'mal boobu reconnaître nañ ne kon seen borom mais bu ñuy delluwaat moo tax borom bi ne walaw walaw aadu ah walaw aadu non walaw euh, aadu ah ne gaa yi nga muñ dellu woon dinañ delluwaat la nga xam ne moom lañ doon tere te ñoom ay ay ay expliqué kat lañ waaw dañuy expliqué ruddu la aadu lima nuhu an waaw dañuy kat dañuy expliqué buñ leen delloowaatoon ci dund gi. indiwaat leen àddina ñu delluwaat nekkaati yéeféer waaw kon ñoom dañuy expliquer kon boroom bi bu ne ñoom ñëpp nag waajal na leen naara jahannama nga xam ne fa la ñuy biil hiya hasbuhum mooy li leen doy walaanahumullah te borom bi rëbb na leen walahum adabum muqim te dinañ am sa mbugal moo xam ne day sax ci ñoom kenn marula fexe ba mu takkale koog ñoom waaw akbar te suuratu sayyidina Muhammad ngir ñu tëje loolu kon alayhi afdalu salaatu wassalaam fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaa'ika allaziina la'anahumullahu fa asamm sam'ahum wa a'ma borom ne waaye yéen daal na ngeen ne buñ leen yéen daal kiis buñ leen joxee ngeen yor pouvoir bi ci kaw suuf yor ay ndombo tànk yor ay pouvoir rek ngeen tàmbali daal di yàq ci kaw suuf di dog seen mbokk yi seen seen buumu jurukaay yi seen buumu mbokkoo yi <laughs> ulaayka gaa yi def yi di yàq ci kaw suuf képp koo xam ne yàqkat nga ci kaw suuf képp koo xam ne dogum dogkatu mbokk nga waaye ku boole ñaar yëpp ndax lu dog mbokk dekkul ne ñaar ñu wuti lañ de non yàq gi gën mag mooy dog li nga xam ne borom bi maa amara allahu bihi an yuusal li borom bi digle ñu ñu jox ko yow nga koy dog gan yàq moo gën a garaaw loolu mooy même personne yi an tufsidu fil ard ngeen di yàq ci suuf te yàq boobu nii mii gën a manifesté wo loolu lay tekki wa tuqattu ngeen di dag dog arhamakum seen buum mbokkoo yi suñu borom ne ulaayika gis nga gaayoo yee joxoñ leen joxoñ bu sori ndax amuñu solo waaw alladina la'anahumullah mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla rëbb kon am nañ na gisoo ñii def lii la ne rëbb nañ leen ay melo la mais waxul ne monsieur X ak madame Y ak ki nga xamante ne mooy monsieur euh, V déedéet fa asammahum nan la ko boroom bi defe ñu ngi dund ci kaw suuf borom bi rëbb na leen da leen a tëxloo boo ñëwee woo leen duñ digg non dinañ mais mooy duñoo tëx ci ci lu baax waaw lu bon liñ nekk kenn leen a détourner lu dul bëggalum yàlla dee fekk leen fi waaw parce que ñu am lu dul ñoom daal seen bopp rek jàpp nañ ñu nekk noonu la moo baax ba pare bare ngir rey ci ay nit bi ci rey ay nit sax waaw kenn manu leen a raisonner lu dul dee ñëw waaw buggalum yàlla fa asammahum ndax dootuñu déggati dañoo tëx ci lu baax dootuñ ko dégg wa amaata dootuñu gis absaarahum mu gumbaal silmaxaal seen bët yi seen kët yi ba dootuñ gis yiw dinañ ko xool nii mais gisuñu ko wa taraahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun <laughs> waaw mu ne di gis yéeféer yi ñuy xool jëme ci yow waaye gisuñu la dëgg-dëgg waaw mooy ñoom Quraysh gi nga foog ne gaa yi fi ñëwoon ñoom Abu Jahl kan lañ doon gis wallahi gaa yi masuñoo gis Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw masuñoo gis Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu Abu Lahab masu koo gis Utba masu koo gis Abu Jahl masu koo gis Abul Baxtar ibn Hisham mooy képp koo xamante ne dee nga ci kéefër dundoo ak Yonent sallallahu alayhi fii ci Quraysh kooku masula gis Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déedéet xam nga gis Muhammad ibn Abdillah waaw dana waaye yow saay nag bàyyi sa wax yow yow lii léegi c'est quoi la la yow ci jullit amul différence yow mi gëm yàlla Muhammad Seydina Muhammad rasulullah ak Seydina Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salatu wassalam c'est la même chose mais ci yéeféer yi non c'est pas la même chose parce que ñoom bi nga njëkk gëm yow bi nga njëkk boobu ñoom gëmuñ ne am na masuñu ko xoole bëtu yonent jamais waaw yatiimu abu abi taalib lañ ko doon xoole waaw mooy njirimu abu taalib bi nga xam ne abu taalib finalement moom la fi maamam baayam bàyyee ko ngir mu daal di koy toppatoo ñoom loolu lañ doon gis moo tax bi ne di nga leen gis yanzuruna ilayka ñu lay xool jëme ci yow waaye wahum la yubsurun de sa xaqiqa sa dëgg-dëgg li yodoon muy rasulullah alhamdulillah loolu gisuñu ko moo tax mënuñu laa gëm allahu akbar waaw loolu waaw moo tax yonent bi alei saatu salam ñi alku te dundoon moom di ko gis xam nga loolu mooy problème bi nga xam ne dégg-dégg bi nga xam ne moom la ñeen ñi amul xam nga boroom bi daa am ay nit yoo xam ne nag saa saa da doon wax ne mooy ñi nga xam ne mafaatiixu xayr lañ ay caabi yiw lañu nekk ay caabi yoo xam ne ñooy tëj buntu buntu mon yi ñooñu nag boroom bi da leen a wasaare ci kaw suuf da ngay dégg nag borom xam-xam yi surtout euh, al mut akaabiru suufiya radiyallahu anhu ñu naan la euh, <laughs> euh, comme diw boo ko gisee bés sàngam ak yooyu. mooy yow da ngay dugg àjjana loolu nga gis apprenti suufi yu bari yoo xam ne xamuñu dara dégg loolu di ko sàcc xam nga ay sàcckat lañ dañuy sàcc ah dañ naan ah dégg loo xamante ni ñoom ñi ñuy mbubboo dañ koy wax ñu sàcc ko nag ah parce que kat il faut ñu mbubboo loolu comme que noonu la ñuy naxe jaam yi waaw naan ñoom képp ku leen gis dem àjjana léegi comme que ñoom seen xel sel seen xol sellut seen dara sellut ñañ koy wax it ñu gëm ko ñoom ci boppam comprendre ñu tous affaire boobu la lay la ña koy wax te mu dëggu ci ñoom lan lay tekki waaw parce que problème bi yépp ñi nga xam ne ñoo leen di jiixat di leen dal liñ lay wax daa leer yow nga ne képp ku la gis dem àjjana nga ne waaw diw de nee woon na sëriñ diw wala wala yu sàngam radiyallahu anhu képp ku ko gis bés sàngam day dem àjjana nga ne loolu moom loolu moom dese ko jàpp xanaa xanaa bés yooyu da doon tëju <laughs> ñu ne déet day génn ñu di ko gis yooyu mais ah déet ndax bu dee mu ngi jëflanteeg nit ñi moom wala mu dëkk foo xam ne am na yéefér am nañu doo xam ne du ay jullit am na yéefér de toute façon yéefér yi dañ am na ñoo xam ne dañ ko gis bés boobu te pourtant ñu ngi nekk am na ci ñoo xam ne noonu lañ deewe nekk yéefér te gis nañ ko waaw premièrement ñoom affaire bi gaa yooyu usurpateur d'identité yooyu di sàcc mbubbu nit ñu baax ah ñooñu loolu rek mënuñu ko expliquer loolu moo tax mu am ay lënt-lënt yu rëy mooy ki nga xam ne gëmul yooyu day ñëw wax ko lool rek sawaay kaaw ne ko xam nga lu tax ma li nga wax amul mu ne waaw nga ne ko Abu Lahab bàyyi te xuy leen saa saa dama lay laaj mas na koo gis wala déet waaw waxuma sax man nga man may naan ma laata muy nekk la mais même bi nga xam ne ci la euh, révélation bi officielle ñu yónni ko ci jaar yi Abu Lahab gis na ne saa saa wala déet ñu ne la waaw te borom bi waxul ne tabbat yadaa abii lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran waaw waxul ne tabbat daal dinay toskare alkuna yadaa loxo yoxooy Abu Lahabin ma nga xam ne mooy Abu Lahab waaw wa tabb moom loolu loxo yi mais léppam alkuna maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab waaw. alalam du ko jariñ tus ca kanamu yàlla wamaa kasab ak doomam yi nga xam ne moom la am ak wamaa kasab li mu fàggul dara la ko dul jariñ sa yassa dina duggi naaran safara zaata lahab boo xam ne day takk ci kaw di lakk ci waaw saa salaam déet ñu ne waa ji du man loolu ne waaw waa léegi fu mu jëm borom bi damoo wax ne sa laa naaran waaw nga naan ay koo gis doo kii waaye yow bàyyil sa caaxaan yi ngay wax léegi nag problème bi yéeg bu boobaa nag kooku bu xamul dara ndax xamul dara te tamit ka koy wax foogu ma ne mën na koo expliquer mooy affaire bii waaw mooy si Abu Lahab doon na gis yonent bi alayhi salaam doon na gis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdillah alayhi afdalu salaatu wa salaam mais mësula gis Rasulullah mukk parce que mooy lan wa wa taraahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun loolu la di nga gis yéefir Quraysh yi ñuy xool a jëme ci yow waaw di xool ne yow yaay ki ñu xam ne mooy ki ñu xam rek fii nga juddu fii eh, voilà sa waajur génn àddina laata ngay ngay gane àddina sa yaay génn teel a génn àddina sa maam yoroon la moom it génn àddina ñaari at ya nga tegu witti rek nga am juróom-ñetti at mu bàyyi laaj eh, sa frère bàyyi bi mu ndey ak bàyyi voilà ba ni nga màgg ñoom loolu lañ gis mooy kii même bu dee ne ñoom ci seen bopp ñoo reconnaître ne yaa fi gën a wóor yaa fi nangam mais ñoom loolu pour ñoom côté nit kese ah. mais ay kanta am nga lu la yàlla jagleel yaay yaay yaay ki yàlla birli yaay ki yàlla tànn yaay ki yàlla yónni loolu ma suñu koo gis ci yow waaw kay mooy il faut waa jooju nga xam ne dañ daan waa waa bu ko la gis texe yu mel noonu ku ma gis kii sàngam non kooku il faut waajooju d'abord mu nekk ku baax ah, waxuma mu nekk usurpateur koo xam ne yow yow ci rey alquran ak sunna ak jullit yooyu la eh, du woor du def lu ko neex lay def wala di sàggane mbir yi kooku bu la nee ku ko gis texe day kàcc waaw day kàcc moom kay li mu gën a doon mooy ku ko gis gisu topp ko de toute façon da lay alak ndax dallul modèle la dafa sànku ba pare di sànkaate lii mooy dëgg waaye bu dee ku baax la koo xam ne koju yonent bi alayhi salaam ak koju borom bi la teg seen tànk fa ko yonent tànkam fa ko yonent salaam tegoon ba borom bi may ko yëkkati ko ci daraja jooju may ko ko defal ko ko ba mu ñëw di ko wax jaam yi ngir ñu wax wax xamal leen ko que ni képp ku ko gis biir sàngam ak sàngam texe loolu lenn la mooy yow ku koy gis il faut mu nekk koo xam ne day gëm ne moom li muy wax dëgg la ah, ak tamit day nekk ci l'islam ni ni moom mooy loolu moom day nekk ci l'islam boo xamante ni tegu ci yoon wi mais ab yéeféer bu gis waa ji ñëw toog voilà waaw moom sax yéeféer sàngam moom moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo moo tax moom mu daal di texe parce que ba mu gisee sëriñ diw lool kat ci kat moo koy wax wala ku xamul dara waaw diw moom ba mu faatoo sëriñ diw moo ko texeel te yéeféer la woon boo xam ne loolu la doon revendiquer ba dee ñu ne moom du dem safara parce que sëriñ diw masoon na koo defal lu baax mu gërëm ko waaw keroog ba mu nekkee fa bërëb sàngam waaw naroon fa am problème mbokku yéeféram yépp di kii moom mu taxaw défendre Serigne diw loolu tax na mu texe waxoo dëgg bu dee noonu la deewe ci kéefér kooku manula texe Serigne boobu tus la ko manalul waaw ndax képp ku deewe yéefér kooku kenn manul ci yow dara safara direct nga jëm goo xam ne kenn manula faa génne te loolu dafa leer naññ ci alquran ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam xanaa yonent sallallahu alayhi bi mu yónnee Seyna Abu Bakar fii ci Makka toog Medina yónni ko mu ñëw daal di ñëw ne mu mu mu mu mu jiite aji yónni Seyna Ali ci ginnaaw gi na ko demal dab Seyna Abu Bakar ngay daal di euh, jàgg njal suuratu baraa muy suuratu tawba keroog bokk na ci li yonent saa salaam wax loo ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Abu Bakar ne ko Ali jógal nga wax euh, li nga xam ne mooy li li lay yonent bi saa salaam yónni ci biir aj gi Seyna Abu Hurayra nee na ba pare Seyna Abu Bakar nañu yéen jël leen wax ji waaw déglu leen li Seyna Ali di wax ngeen jël ko wër ci tànt yi bu leen yem rek seen wax parce que am na xam ne ñu nga seen tànt yi minaa wax yow du ñu dégg minaa fépp la ko doon wax di wër ci tànt yéeféer yi nga xam ne keroog lañ mujj ak fii ci Makka al baldatul mahrusa waaw zaadaha Allahu tashrifan wa takrima wër leen fépp wax ca kaw këne lan yadxul al jannata illa nafsun muslima waaw yonent bay saa saam xamal nañu ne nee na leen benn bakkan du dugg àjjana lu dul bakkan bu wommatul borom bi loolu leerul ci neuvième année bi ginnaaw gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam ak ay suuratul bayyina inna alladhina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiihaa waaw ñi nga xam ne ay mushrikuuna yéen dañuy bokkaale yàlla bokk ci ñi nga xamante ne ñoom lañ joxoon téere mooy minal yahuudi wan nasaara ak ñooñu di bokkaale yàlla wedd yonent bi alayhi salaatu wasalaam même ñenn ñi buñ naan gëm nañ ko nii ci biti mais gëm mooy lan qawlun bil lisaan wa amalun bil jawaarih waaw i'tiqaadun bil janaan wa qawlun bil lisaan wa amalun bil jawaarih gëm gëm wax ko noonu kese la tey def leneen da koy fas sa xol sa làmmiñ di ko prononcer say cër di ko jëf ban yéefiru yahud wala jiif wala wala chrétien moo am loolu ci yeneen saa sam amul waaw amul moo tax ñooñu ah, ku ci deewe noonu dee deewoo ngëm yàlla waaw lan yasmaa bi yahudiyyun wala nasraniyyun waaw summa la summa lam yu'min bima ji'tu bihi fa maata illa kaana min ahli an-naar mu ngi saxiix imaam muslim aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam ne du ma dégg ab yahuud wala am nasraani boo xamante ne gëmul ba pare mu dégg samay mbir mu leer ci moom gëmul li ma indi ci dégg man yonent bay sa salaam mu faatoo noonu lu dul na ci waa safara lay bokk loolu leerul min ahlil kitaab na leen di kafara min ahlil kitaab wal mushrikiina ak bokkaalekat yi nga xam ne ñoom leneen la ñuy jaamoy xërëm ay système ay nangam waaw ñun ñëpp fii naari jahannama biir safaraaw jahannama la ñuy dem waxata du jeex waaw kon loolu nekk ay mbir yoo xam ne yu leer la façon yooyu moom parce que bu ñu gisee kooku dañ ko gëm gëmuñu tous gëmuñu sax ki nga xam ne kookee la mu am tam comme jóge ci moom mu yonent bi alayhi salaatu salaam dañ koo weddil kooku kay bu la gisoon multi jours ci jours yooyu borom bi defal nit kookee dara la ko jariñu comme ni nga xam ne Abu Lahabin Abu Jahlin ñoom hatta yow waa ji nga xam ne da doon mbubboowee jullit la sax loolu jaruñu ko tus lan nga may xalaatal yéeféer bu fees dell bi mooy Abdallah ibn Ubay doon ñëw di julli ci ginnaaw yeneen saa na di dem sax ci yenn xare yi même bu dee day dem di dëpp wala mu dem yàq fa kooku la loolu jaruñu tus nga may wax ay koo xamante ne nii moom noonu la deewee te kooku dóoru la gis yeneen saa salaam baax na ba àjjuma moo doon taxaw yeneen saa salaam bu duggee ci jàkka ji mu jóg waaw ah kii la yàlla yónni <laughs> dee leen ko dégg mooy yonent yàlla bi déglu ko dangeen ngeen topp daal di toog yeneen saa salaam ñu commencé mu daal di xutba waaw ba keroog ba mu defee caay caay jam def nag Uhud àjjuma ja tegu sawaay jóg bëgg a kii rek gaa yi ko bëgg a waxaat li muy wax gaa yi ko mu toog toogal a yaa xabiis yow mu bon mii nga naan la yow jëf ji nga bon def keroog Uhud waaw un tiers àll arme bi nga delloog moom ay presque trois cents personnes nga delloog moom tey lii dal ñu nga ñëw di wax naan déglu leen ko ngeen topp ko yow da koo topp waaw moomee taxaw foofu keroog oxut ne asaani muhammadun waaw waaw waaw waaw daa Sufyaan nga naan waxu caaxaanam yooyu ñëw ba gis waa Quraysh xam ne fii xeex a fi am mu ne fii xeex du am quoi fi xeex sax doon am ma kii waaye xam naa ne xeex du fi am <laughs> waaw xoolal waxi teg na tegginam yam waxoon ne asaani muhammadun seyna muhammad daf maa mooy topp gone yi nga xam ne amuñ benn expérience waaw te gone yi mooy kan Seydina Hamza ne moo ci gënoon a màgg mu naan gone ko foo ko fekk day minimiser nit ñi quoi après dañoo nekkoon ñoo xamante ne xel yi baaxut woon kooku yow bu dee kooku la lool gis ci ginnaaw yeneen saa salaam yàlla tere li gën a bi muy waaj a génn ànd la jël jox ko waaw ñu sànge ko ko defal ko càngaay ba pare mu jullee ko yooyu yëpp borom bi ne dara laa ci dul ñangu sawaa'un alayhi sawaa'un istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'iina marra falan yaghfira Allahu lahum ne ko nga ñaanal leen jéggal wala nga ñaanal leen nga bañal leen a ñaanal jéggal boo leen ñaanaloon jéggal juróom ñaar fukki yoon soixante-dix fois borom bi du leen jéggal ndax lam dañoo dee nekk ay yéeféer waaw kon yow loolu ana batn lañ lay wax sëriñ diw moom moo sofi woon ab yéeféer ku la ko wax kàcckat la day wax ngir pompeel sëriñ diw wane ne looloo wane ne kii moom kon nag yàlla tere ñun ñi nga xam ne dañoo gëm l'islam daal di koy topp <laughs> loolu ay fili ay mbaal yu bon lañ leen di mbaale waxu dëgg de waaw waxul dëgg amul benn sëriñ boo xam ne man naa repêcher ab yéeféer bu deewee noonu walla iyaazu billaah kon nag Euh, ci kaw noonu kon la ñuy yem ni kon xadiis aaya yim indi ñaar la indi ñun dolli nañ ci yeneen yoo xamante ne yuy wane rëbb ay nit ñoo xam ne duñu précis mais ñoo xam ne daa am nañu meloo ak kéefir dañoo meloo ay tooñkat wala yu mel noonu kon bii di ñëw nag ñu daal di dugg nag ci wàllu xadiis yi nag mais wàllu xadiis yi fi al imaam ni mu ko defee dina wuteek ni mu doon def waaw naan xadiis nangam day ñëw leeral ci wàllu waaye sunna nan la si xadiis yeneen saa saa nu mu fa demee